alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim am yaquuluuna iftarah qul fa'tuu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayaatin wad'uu man istata'tum min duuni llahi in kuntum saadiqiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci li nga xam ne mooy fukk ak ñetteelu laaya bi mu ne am yaquluuna ngal walla boog dañuy wax te loolu dëgg la mooy moom lañuy wax iftaraahu ndax dañu naan yow mi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ke ne alxuraan jii danga koo sos qul wax leen laaj leen ñoom waa Quraysh nee leen faatu indi leen bu dee ne man maa ko sos te jàpp ngeen ne maa yéen a yem gënaluma leen dara ëppalewuma leen dara kon nag fatu wax leen ne ko indi leen bi ashri suwar indi leen li nga xam ne mooy fukki saar rek mislihi yu mel ni saaru alquran ji yu mel ni alquran ji yoo xam ne muftarayaatin yéen a ko sosal seen bopp daal daal di koy xalaat daal daal di koy créer wadamu ta bu ngeen koy def nag na woo man istata'tum képp koo xam ne jàpp ngeen ne mën na leen cee dimbali daal mooy woo leen ko min dunillahi daal di wëllifu borom bi tabaraka wa in kuntum nem nekk ngeen saadiqiina way ñoo xam ne dañuy dëggu de fa in lam yastajibu lakum suñu boroom nag ni yéen jullit ñi yéen nag bu dee yéeféer yi wuyu wuñ leen ci lii nga leen wax comme que nee nañ dangeen koo sos daal yow ya koo sos waa nañ def ni yow te nañ woo ku leen neex yow yow kese yaa ko sos nee nañ am na ku lay jàngal léegi ñoom nañu woo ñi ñu xam ñépp ñi nga ne ñi gën a dégg làkk bi ak ñépp daal ñu xool ndax dinañ indi li nga xam ne mooy fukki saar kese fa in lam yastajibu lakum bés leen wuyuwul nag ci loolu le fa'lamu na ngeen xam ne annama kana dëgg-dëgg alquran ji unzila des koo wàcce bi ilmi min allah ci xam-xam li nga xamante ne nii mooy ci xam-xam lii kàddu borom bi la de tabaraka wa nekkul lu ñu sos wa wa an laa ilaha illaa hu borom boobu ko wàcc na amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg waaye it te ñàkk koo jaamu di ay lor illaa huwa ku dul moom borom boobu tabaraka wa taala fa hal muslimun moo kon yéeféer ba ngeen xamee ne tële ngeen manu ngeen waaye waay lan moo leen teree nag daal di wommatu ci seen jàngaleem borom ci alquranu borom bi tabaraka wa taala mu ne man kaana yuridu képp nag koo xamante ne nii dafa nam alxayaata dunya àddina gu nga xam ne gu jege gii te gaaw a jeex wa zinataha ak taar-taaram kese moo tax nga yëngu moo yow sa yëngoog say teg ak sa li ta tax a yëngatoog même li nga sax mbiru diine la boo koy def yow jubluwoo ci dara lu dul li nga xamante ne nii mooy mbiru àddina ak li nga xamante ne mooy taar taaru àddina prestige ak jaa ak li nga xamante ne daja daray jaak yooyu nga ciy ut nu waffi ilayhim ma maalahum suñu borom ne gis nga lañ jëf maa leen koy matal fii ci àddina fiihaa ci àddina bii wahum fiihaa laa yubxasuun te fii ci àddina duñu leen ci wàññil dara mooy la tax ñu doon ut lool laa leen di bàyyee lii rek mooy man amila man amila amalan lii suñu borom doon wax ci xadis boo xudsi bi ne képp koo xam ne dafa jëf ak jëf boo xam ne di fi di ma ci bokkaale kenn taraktuhu wa shirka man bàyyi naa ko la may bokkaale mooy lii comme que da jëf loo xamante ne pour borom bi la tabaaraka wa taala koo xamante ne ilimaan la boo xam ne moom moom neexalu baatam bi yëpp jaar bëgguñu dara lu dul gaay na hey imaam bi baat billahi moo mën a jàngal quraan suñu boroom ne kooku kon dama koy bàyyee nu wax fi ilayhim a'malahum fiha dama leen di matal seen jëf ya taxoon ñuy jëf seen pay goo gële mooy lan nit ñi tudd ko jeex na moo tax bokku ci ñi nga xam ne ñetti ñi nga xam ne ñoom lañuy njëkk tàbbal safara comme ni ñëwee ci xadiisu saxiix yi comme ci saxiix ibn ci xadiisu mawlaana ibnu abu hurayra radiyallahu anhu boobu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne bokk na boroom xam-xam boo xamante ne nii moom xam-xamam boroom bi taxul woon de ñu naan rek comme ñuy ñuy naan diw moom moo dàq ba ëpp xam-xam fii moom moom mu alimun qad ala yàlla boroom xam-xam la boo xam ne moo raw gaa yi ku mel noonu bokk na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na njëkk a tàbbal safara boo liggéey mu naan sama xam-xam ba mu ne waaw da nga koo bëggoon da koo yoroon doon kii ngir nit ñi ne yow boroom xam-xam nga yow kii wax ko mu ne lool waxoon nañ ko léegi nag jeex na boroom alal bii noonu kon nag gaa yooyu lay wax kon wa fii des nan matal de ilayhim dañoo ñeen leen amalahum seen payooru jëf ju dañuy def ta borom bi taxul fiiha ci àddina gi wahum fiiha la yubxasun te deesul leen ci wàññil dara dama leen di bàyyeeg lañ ma doon bokkaaleel la nga xam ne moo taxoon gis tël dégg tël lañu ci am daal ma bañ cay am te boobu du baax de mooy nit ñi gis nga après dañ lay jëw quoi ulaayika gaa yoo yëlee alladina mooy ñi nga xamante ne nii laysa lahum fil axirati illa an du ñu am safara bu ñu deewee ci noonu amul seen benn jëf boo xamante ni yàlla taxut moo xam jëf la joo xamante ne ju yàlla digle wala joo xamante ne mbir àddina ñu koy def waaye amul lenn ñoom seeni jëf ba seen téere jëf jeex amul lenn luñ ci def ngir porom bi waaye ngir nit ñi dégg te la gis leen maag prestige ak jaa ñu naan diw de mooy diw suñu borom nag moo ne gaa yooyu kon comme que àddinaa taxoon ñuy yëngu ulaayka gaa yooyu le mooy ñi nga xam ne laysa lahum amuñu fil aaxirati kër gu mujj naaraa wa habita ma sana'u dina daal di nag màbb maa la nga xamante ne nii sana'u fiha moom lañ doon jëf ci àddina gi wa baatilun tamu nekk neen te daal di neenu maa la nga xamante ne kaanu nekkoon nañu ya'maluna doon ko jëf fii de afaman kaana mu ne ndax ki nga xamante ne nii dafa nekk ala bayyinatin ci leer nekk ci kaw alquran nekk ci kaw li nga xamante ne wahyu bi min rabbi tukkee ci borom bi te mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk moom lay wax wa yatluuhu mu koy jàng shaahidun minhu koo xamante ne moo seede loo lële di sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam bi ko jële ci borom bi wa min qablihi te jiitu woon moom yonent boo bële ak alquran joo jële mu leen di jàngal kitaabu Muusa téereb sayyidina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salaati wassalaam imaaman mu nekkoon loo xam ne jublo la jiit la woon ci leer mooy ne képp ku bëggoon a jub dekk ku gindeebu ci nga doon jàpp ci nga doon moo doon ci la imaam yi doon génne moo doon génne limaam yi kon ci la gaa yi nga xamante ne nii ñoo doon nekk imaamu seen jamono fii lay génne te gisoon nañ ko ca suuratu sajda voilà wajaxal la alhamdulillah mooy ba muy wax ne da leen a def a'immatan mu def leen ay njiit lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun ca suuratu sajda gisoon nañ loolu le mooy wa ja'alna minhum a'immatan ca waa banu israil ay jiit yoo xam ne yahduuna bi amrina lamma sabaru ñuy gindeeku ca la nga xamante ne nii ci suñu mbir ak suñu digal suñu wax yu bii muy leen wàccoon muy tawraat lamma sabaru ba nga xamante ne nii ci la muñu muñ nangu cee tënku nangu cee teg seen li nga xam ne seen tànk da duñ ko dindi muñ ci lool wa kaanu bi ayatina te suñu laay dañ koo gëmoon dëgëroon ci façon ko daal di koy takk kon nag téere boobu muy kitaabu Muusaa boobale imaama mu nekk li nga xamante ne nii moo jiitoon nekkoon li nga xamante ne nii moo jiitoon alquran ji te tamit ñi doon nekk njiit ci lañ doon jàpp ngir mën a am loola la de mu ne kon wa rahma waaye nekkoon li nga xamante ni ne yërmande kese la ulaa'ika gaa yooyu li nga xam ne nii lañ mel ñoom da yu'minuuna bi ñooy ki nga xam ne mooy jàng alquran mooy ki nekk ci leer nekk ci wax yu bii topp ko nekk ci lislaam gi ba pare topp ko kooku moom mooy ñi nga xamante ne ulaayika gaa yoo yële yu'minuuna bi ñooñu ñooy ñi gëm alquraan ñooy ñi gëm tawra wa man yakfuru bi képp képp koo xamante ne weddina alquran ji minal ahzaabi ci kuréelu àddina bi ci kuréelu quraysh yi ak ba àddina bi tukki fannaaru na la leer ne ñooñu safara maw'idu mooy li nga xam ne mooy seen rendez-vous kon nag yow rasulullah fala taku alayhi salatu wassalaam bul nekk de fii miryatin ci li nga xamante ne ci déng déng minhu ci alquran ji innahu dëgg-dëgg ndax moom alxaq mooy dëgg gi nga xamante ne nii moo tukkee min rabbika tukkee ci nga xamante ne nii sa tabaaraka wa ta'aala ak lépp lu fi nekk rek ci ay kii mooy dëgg la bu la yéefér yi daal di dugal ci ay jax-jaxle loolu moom amul de kon nag mbir maa ngoog walakin akthara an-nas waaye malheureusement lépp ci nit ñi ñoom de laa yu'minuuna gëmuñu alquran ji waman azlamu moo kan moo dàqa tooñ waman azlamu kenn dàqatulu tooñ de mimman iftara ala allahi kadiba ki nga xam ne day duural borom bi tabaraka wa taala di ko sosal ay nar ulaika mu ne gaayoo yële yu'raduuna ala rabbihim ñoom la ñuy gaaral ca seen borom yawmal qiyaam nag indi leen nag daal di leen jangat jangati nag indi leen gaaral leen exposé leen foofale fay wa yaqulu lashhaadu bu koroogee nag seede yi dina wax am ñu ne seede yi ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam am ñu ne ñooy malaaka yi am ñu ne ñooy bindeef yi yépp ñoo koy wax am ñu ne ñooy malaaka yi yonent yi xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñooy seede ci kaw nit ñi am ñu ne moo seede yi mooy tamit tamit ak seen seen cër yi ah. ndax yii yépp mooy lii wax yii yépp nag mooy yii yépp wax ndax gisoon nañ bi nga xam ne bés bi nga xam ne suñu borom nee na day tëj seen seen loxo yi seen gémmiñ yi wa tashhadu alayhim alsinatuhum seen ba seen non seen seen arjuluhum seen tànk yeeg seen seen seen seen cër yi di wax ak ñoom ba ñuy dox naan lima shahidtum alayna ci suuratu Ghafir naan seen cër yi moo wa juluduhum ak ñooñ lan moo tax ngeen di seede suñu kaw kon wa yaqulu la shahadu seede yi wax ñoo gis nga gaay yi nii dee alladina yow borom bi mooy ñi nga xamante ne nii kadabu ñoo weddi woon ala ñoo doon nar di wax lu amul ala rabbihim ci li nga xamante ne nii ñooy ci seen sujet seen borom daal mooy lan lañ lan doon wax ci nar naan borom bi tabaraka wa taala dañ koo war bokkaale te mooy moo mooy dara mooy weddi gañ doon weddi loolu day loolu mooy nar yu mag yi nga xam ne moom lañ doon wax ci li jëm ci seen boroom tabaraka wa taala alaa laanatullah alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee laanatullahi li nga xamante ne mooy rëbbum boroom bi tabaraka wa taala ala zaalimiina yàlla na nekk te nekk na ci ñi nga xamante ne az-zaalimiina ñooy tooñkatu seen bopp yi ñoom ñooy bokkaalekat yi de mel ni ñu mooy ñi nii yasudduuna dañuy dox diggante nit ñi an sabilillahi ak yoonu yàlla wi di lislaam gi wa yabghunaha iwaja ñuy sàkkul lislaam mooy yoon woo wële di ko utal ay ndëng-ndëng daal naan gisewee lii day wane ne lislaam jubut lii dooy da c'est arriéré lii c'est contre l'humanité di ut daal yu jéng yuñ koy utal wa hum te ñoom nag bil axirati ca alaaxira hum kaafiruuna dañ koo weddi ulaayika gaa yoo yëlee lam nañu xam ne masuñoo nekk te duñu nekk ñoo xamante ne mu'jizina fil ard di ñuy dund fii ma suñoo nekk te duñ nekk ñoo xam ne dañuy lottal borom bi fil ard ci suuf fii wa ma kaana lahum min dunillah te nag duñu am wëllif borom bi tabaraka wa taala min awliya ñoo xam ne ñooy mbéngoo seen bir daal di leen aar bu leen borom bi di mbugal du am yudaafu lahumul adab borom bi na dees na leen fulandil mbugal mi leen di dal de ma kaanu yastati'una sam ñoom manuñu woon sax di dégg am li nga xam ne dégg-dégg goo xam ne leen di jariñ ci alquran ji waxu borom bi doonuñu koon def ba ñuy dund wa ma kaanu yubsirun te nekkuñu woon sax di di ji gis li nga xamante ne bon ànd ak objectivité xool yi ñu wàcce ci ñoom wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala a muhammadin wa ala alihi wa sahbihi a rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin